alhamdulilah rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ci jullit yi ci taalibe yi ñu leen di nuyu di leen sant di ndokkeel ci bis bi ak bi ak li ñu yëkkati di leen ci yéen ñaan di leen balu ci yéen rabbul izzati jalla jalaaluhu wax ci téeram bi ne yaa ayyuha alladina amanu ittaqu llaha wabtagu ilayhi alwasilata wa jahidu fi sabilihi laallakum tuflixuun suñu boroom jalla jalaaluhu yëkkati kàddoom jëmale ko ci ñi gëm yaa ayyuha alladina amanu la wax ngëm nag ay daraja la kenn ku ci nekk fa sa daraja toll ci ngëm mu ne yéen ñi nga xam ne am ngeen ngëm yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne suñu borom dafa bind jaam ñi ci biiru lëndëm ba noppi tànk ci ak leer lu bari wis leen ko ñii am ci benn toq ñii ñaari toq ñii ñetti toq ñii sëmb ci ba tooy noonu la bindee fi ëpp leen te ci gëm mu yëkkati kàddoom nag jëmee ko ci ñi gëm di wax ak ñoom ñëpp du ne yaa ayyuhal lazina amanu yéen jaam ñi nga xam ne nangu ngeen sama am nangu sama kàttan nangu sama coobare nangu sama man-man sama dund gi dul jeex mukk tàmbalewu ma fenn te duma yemu fenn yéen laay waxal mani ittaqullaha wabtahu ilayhi alwasilata wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihuna na ngeen ma ragal man yàlla ragal yàlla moo di taqwa lu muy tekki mooy ragal a def lépp lu la tere ragala bàyyi lépp lu mu la digal jaam ñi rawante ci ragal def lu mu tere ni ñu rawante ci ragal a bàyyi lu mu digle yéen ma wax ak yéen ci kenn ku ci nekk lu mu am ci daraje ci diggante digle topp ndigal ak wattandiko lu ñu tere ma ne wabtaxu alwasilata mu ngeen sàkku lu ngeen sàkk lu ngeen jottali ko اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون borom ni yéen ngeen xam ne am ngeen lu béy ci gëm dama leen di digal na ngeen ragal yàlla mooy wattandiku leen lépp lu mu leen tere te xéen ci lépp lu mu leen digal ngeen xërkee te ngeen sàkku yóbbal bu leen di àggale ci texe bu mag yoo xam ne ji bu ngeen ca àggee du jeex mukk te day wéy ba faw wasila al wasila ila saada li ngay jottali ko ba àgg ci texe bu dul dakk boobu xeet yu bari la yépp la suñu borom digle ci yërmandeem ju bari ci sant ñu muy sant jaam ñi lu leen tax di texe di leen ci biir fooral ci biir biir liggéey waaye yàlla ngi ci biir xarxa ngi a biir joxe asaka aj màkka bari yërmande lépp loo yéene sa bopp nga yéene ko jullit ñëpp ngi ci biir wasila wasila nag daanu ci dellu si ndax dafa yaatu lu bare ci biir mu ne wabtaxu ilayhi wasila wa jaahidu fi sabilihi bu ngeen boolee ngëm ak ragal yàlla ak sàkku lu la jox ak texe des na li lay àggale ci yàlla lay jox maqaama yowmal xiyaam di la jox martaba bu kawe ci adduna ak alaxira moo di wa jaahidu fi sabilihi al jihaadu mooy sonal sa bopp ci lu lay jëriñ def ci sa alal def ci sa kàttan def ci sa man-man def ci sa xel def ci sa tànk loolu na nga di ko def nag fii sabilihi ci yoonu yàlla loolu bu ngeen ko defee daal àllakum tuflihuna xëy na da ngeen texe ëllëg am ne kon texe suñu borom jafeel na ko yi mu lim yëpp da ngeen koy boole ba noppi ne la àllakum xëy na kon da ngeen bokk ci ñay texe ji ëllëg kon wasiila ni mu yaatoo jotaay bi ñu toog xel jàmm ëllëg di dox di gëm lépp lu mu ragal ak lépp lu koy lor ci adduna ak ci àllaaxira ndax dañu ne waa inda zikri saalihiina tanzilu rahmatu waaye yàlla am ngërëmam am cofeelu yàlla boromam bëgg ko fonk ko gërëm ko suñ koy waxtaanee yàlla day wàcc ak yërmandeem waxtaane nit ku fi jógee dafa bokk ci li wax taarix mooy histoire taarix dafa bari njëriñ ndax ak waar daf cee nekk waaye yàlla joo xam ne dafa jaaroon ci adduna li mu fi jëf bàyyi fi loo xam ne li du ci jóg mu mukk di xettali ay nit ba ba saa di taxaw nekk ci loo xam ne lii ku ca nekk ëllëg da ngay texe te dootoo texe di ba faww leeral yoon woo xam ne ci la nit ñi jaar di yeesal xol yi di ragaloo nit ñi yàlla di leen sawarloo jaamu yàlla di leen wattandikuloo tooñ seen borom ak seen moroom moo di mawqif nekk na ci taarix buñ dee jàng taarix mawida ak zikra lil mu'minin daf muy fàttali yàlla ba mu bindee adduna ñu ngi fi jaarale kenn ku ci nekk na nga fi jaarale te boo fi jógee da nga fekk la nga dawaloon ak na mu mën a mel nekk na ci taarix itam ay leçon maanaam ay dërs yoo xam ne da koy jàng mu di nu jëriñ fépp fu fi waay jaaroon dajeeg lor ñu xam loola wattandiku fa fu fi waay jaaroon am la mu bëggoon nu xam jaarin wa di ko roy muy suñu njëriñ war na musharakatin ak xeetu bokkaale xeetu bokkandoo moo di jëpp jëmm joo xam ne ji suñu borom teg na ko tiis wala fitna ci àdduna nga di ko dégg ñu di ko wax wala nga di ko jàng ci téere wala nga di ko waxtaane mu dellu ci sa xol nga am ca naqar ci coono boobu amoon da ngay bokk moom ëllëg tuyaaba de mooy musharaka boobu fekkente ne nag waa ju baax waxtaane ay jalooreem bu njàmbaaram di ko roy jikkoom yu rafet di ko roy siis ko mu doon wéyee ngir am ngërëmal yàlla fii woowee di la naqari di la metti nga bokk moom loola mu ca jële donte ëppale na la ca it donte aw xorandoom du mën a jot printemps di picc mi gën a gaaw ci picc yi itam waaye da nga am sawal rek kon loolu bokk na ci njëriñ yi métit yi nga xam ne moom la wéyee woon ci àdduna nga xam ne buñ ko séddalee woon téeméeri nit kenn ci jóge fi mu dajale ko te musi la wonk musi la gestu gannaawam musi la méttitlu musi la rëccu dara tumuranke bi mu tumuranke woon ci kanam ay noon yoo xam ne suñu borom daf leen a saxeeti pexe te suñu borom def ci seen xol ñoom ñëpp ñu di ko soxare ndax natt bu koy natt ndax suñu borom xam ngeen ne day naqaral waayam ngir màggal ngërëmam ak maqamam ëllëg coono yi mu sonn tawat yi mu daan boole te daawu ko jàmbat xam ngeen ne waaye yàlla suñu borom daf koy teg lu tiis dana am ci ñoom ñoo xam ne biir biñ fi nekk ba biñ fi jógee fuñ toll ñu ngi boole ñaari tawat wala ñett wala ñeent te kenn du ko xam ci ñoom ñu dul lu fës ba génn lenn limaamu Shafii amoon na li ñuy wax baakuur moo di mu rëy màgg ba di nàkk xam ne bu waree sot day sotti ko ba fees dàll yi di siit di rogaat ci suuf si fu mu daan toll dafa daan boole ñetti tawat wala ñeent wala juróom te kenn mës koo xam ci moom taxul lim daan liggéeyal yàlla dara mas cee manqué bis bu nekk dana wàcce kaamil waxtu woo xam ne ni bi julli na gee ba noppi bu ubbee kaamil bu ko ubbatee fajar la dafa daan dëkkee jàngale ñi mu jàngale ci borom xam-xam ñu jógee ci moom kenn xamul ni ñu toll te boole loolu lépp seet nañu li mu bind ci diine l'islam ngir leeral diine ji ñu ne buñ ko séddalee woon bu fekkoon liggéey woon woon lenn lu dul bind rek ci dundam ba mu jeex buñ séddalee woon bis yi mu dund bis bu nekk ak kaye bu fees du ko naq xam ngeen loolu kon yàlla daf cee wàlli moo di karaamu moo di maqaama dund sëñ Tuubaa gépp nag noonu la demee buñ seetee li mu fi liggéey lépp benn liggéey buñ ci fab ba loola jeex day dooy dund nit koo xam ne ku gudd fan la te ku sawar xam ne du noppalu fu mu toll bu fekkee ne noo ngi fàttali suñu xol di jóg di beesaat mu di ñu yokk ak ngëm wala mu di ñu doon njàmbaar wala mu di ñu doon xër ci yàlla loolu lépp lu ci nekk jikko jëm ko jëfe suñu borom dafa la jox suñu wàll kon nag jàng taarix waaju baax bari na njëriñ lool xiit xiital gi nga xam ne noonu ko suñu borom booleel noonu lañ ko doon xiit xiitale naqar woo ci am daf lay jox wàllam ca la ko la nga xam ne loolu la ca jële wa ilayhi yurja'u al-amru kullu waaye loolu lépp nag nu delloo ko ci suñu borom ak coobareem ak baaxam ak yërmandeem indi gum ñu indi ci adduna wan nu ñoo xam ne bu nu jaaree fiñ nu jaarloo bu ëllëgee képp koo xam ne defu na nun ñeenu muy ci mbaaxu yàlla loolu buñ ko fas yéenee toj dellu ci biir daanu ci fekk ay secret yoo xam ne yii daañu ko waxtaane yii daañu ko fi romb ndax alquran dafa ne wa maa yaqiluha illa al aalimuuna wa tilka lamsaalu nadribuha linnaas wa maa yaqiluha illa al aalimuuna ñi suñ borom jox xam-xam boo xam ne ci xol lay balle ñoom rekk xam-xam-xam yooyu la xam la ku ci yàlla duyal benn potu ndaa sa ñaari rakkaa gën fukki at yi keneen ku amul loola la ndax dafa ne wa fooqa kulli zi ilmun alimun bépp borom xam-xam lu mu foor foor foor lu mu bari bari xam-xam borom beneen xam-xam nga ca kawam ko gën a fóotli ndax li kulli sha'nin rijaalun wa xaasa mépp mbir mu fi boroom indi am na gaa ñu mu sàkk ngir loola la xam ne ñoo ko féetewoo seen domaine la seen wàll la képp ku sa dikk da leen di roy di jariñ ci ñoom di jàng ci ñoom waaye doo ànd ak ñoom rang suñu gaa ñi nga xam ne nag moom ñoom kenn ci ñoom la ñu bëgg a tànn waxtaane ko mu di ci Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu du dem gépp jihaar na woon jihaad jooju dëkke xiif lu néew la ci ñàkk a nelaw guddeeg bëccëg lu néew la ci cellant bu yàgg di xalaat boroomam rek di xalaat ma di xool maqaamay gaay yàlla yi maqaamay yonent yi ak yu wàlli yi di seet yim ci gën a xemmam di seet fu muy jaar ba bokk ca ñooña bu fa jógee seetati yeneen maqaama yu mu gën a xemmam mu seet ña ko amoon fa ñu jaar ba àgg ca mu fas fa yéene jaar cellantom boobu matalul jaaram wattandiku gi mu wattandiku woon lépp lu ñu mën a bi biddaa matalul jaaram bu dëkke gi mu dëkk woon tuub ak lu xolam sax sax ca pay ba yàlla lu mu sax sax sax ci màggu yàlla lu mu dëkk dëkk dëkk ci jaamu yàlla bu tee muy jéggalu rek ndax dañ ne xasanaatu labraari sayyi'aatul muqarrabiin yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne di leen jéggalu saxaloon ci di jéggalu man day benn bis bu ne danaa jéggalu lu ma téeméeri yoon xam ne kon jéggalu jaam bu nekk la war ak foo mën a àgg ci maqaama ndax yonent bi sallallahu alayhi bi mu dee waxtaane Uwaysul Qarni di ko wax saaba yi def ne leen ku ko gis ci yéen na ko ñaan mu jéggalul ko ndax lu mu ñaan suñu borom dana ko nangu waxtaane nañ ko ay yoon Sidna Omar ak Sidna Ali ñoo ko gis dañu bëgg a xamle rek ne ak njéggal bu jeex ndax nit dafa am lu bokk ci malaayika am lu bokk ci nit lim am tam bokk ci nit loolee boole ko ci waa suuf muy lekk di naan di dégg li waa suuf di wax di xalaat mbiri suuf di xam ne xiif na di lekk di xam ne mar na di naan loolu ci boppam rek dafay yàlla di ci màggug suñu borom gi ci ci àgg foofu bu ko seetee noyyi benn noyyi bu ñu noyyi te jaamu woon ci yàlla amuñ ci yërmande yàlla bàkkaar bu mag lañ koy def boo xam ne fu ñu toll dañ koy jéggalu loolu moo tax du ñu noppee di jéggalu mukk jéggalu googu ànd ak ragal yàlla gu mat ci biir ak ci bitti yenu musiba yi nga xam ne suñu borom daf koy xëpp ci àdduna sépp nga xam ne suñu borom dana yëkkati musiba moo xam ne bu ko tuuree ci réew genn wàllu réew mépp faatu mu ne suñu borom teg na ko ñu teg na ko te du bokk ak yeneen i tawati boppam du bokk ak góorgóorlu boppam boole comme ñaanal jullit ñi aafiya fu mu toll booye ko di fàttaliku ci yow ma alastu bi rabbikum wala yow fasa fasalan toog suñu borom ni ko boo ma yóbbu adduna danaa la jaamu te du ma la mooy mukk danaa la xam te du ma la fakk du ma la jënde dara du ma la wan gannaaw mukk fu ma toll danaa nekk ci yow wala yow jaam ñëpp fasante woon ak suñu borom ci yow ma alastu ñii matal ko ñii matal genn wàll gi ñii matal kaar bi ñii matal ca benn pepp ñii matal luñ ca dara ñoom fu ñu toll dañuy xool day mel ni bis boobu dafa beesaat ñu janloog doomu aadama yi nga xam ne ñoo toogoon ak ñoom ñëpp di fàttaliku ñi leen féete woon ak kanam ña féete woon seen gannaaw ñañ ca àndaloon ña cay seen i taalibe ña cay seen i xarit ña cay seen i dëkkandoo ñëpp ñu di ko fàttaliku mu mel ne tey ji lañ ca delluwaat fàtte taxawaay boobu nga xam ne ruu yëpp ko fekke woon te biñ ñëwee ci àdduna ñu fàttewaat ko mu mel ne nit ki nga xam ne dafa defoon accident bi toj yuur gi jaxasoo mu fàttalam xamoon lépp ñu dugal ko hôpital faj ko buñ ko fajee ba fajee ba mu wér melaat na mu meloon mu dal di fàttalikuwaat xam-xam ya dellu siwaat kon ruu bi mu duggee ci yaram dafa dal di fàttali mu xamoon démb lépp leer yàlla ya ko feesoon dell nëbbu ndax dafa mel ne ku ñuy tabax te amul benn poqatal bu la wër lëndëm gi wër la guddeeg mel na guddi bi mu duggee ci yaram guddi gi yaramu noonu la def ruu mu dal di mel noonu mu dal di kon tawat tawat joo xam ne tax na mu mu xamoon lépp waxtu woo xam ne jaamu na yàlla nag ba ruuxam dellu setaat mu dellu fàtt mel na nit kooku ñu faj ba mu wér rek mu jógee ci accident ba dal di fàtt la xamaat li mu xamoon lépp mu xamaat ko noon lay mel bu ko defee nag waa jooju nga xam ne dellu na ca melaw nga xam ne moom la ba ruuxam kese àndul ak yaram mu dellu ca kooku mooy attan jaam ñi di leen xettali ëllëg moom la ñu bëgg a waxtaane lu ñu bëgg waxtaane ci moom ni ko tàmbalee ci guddi gi mu njëkk ci bi mu ñëwee Ndakaaru guddi ga bala nu cee agsi ba mu jógee Mbàkke Baari la lañ koy tàmbalee soog a jaar ci jaar-jaar yenn ci bu ko defee nu dellu waat nag ci xikkamu jaar-jaar yooyu mu jaar ak nam fa jaaree ndax waxtu wa nga xamee borom dara koy woo di ko yónnee ay ndaw di leen joxi lettre ñu di ko ko jox te amagul ndigalal boromam sañagul a jóg ba waxtu wa nga am na ndigalal jóg muy ji ndar suñu borom jox ko ndigal yonante bi sallallahu alayhi jox ko ndigal mu dal di tàggoog yonante bi sallallahu alayhi wasallam yonante dal koy sëñi ba ne ko sooy boo dem doo dajeeg benn lor boobu lay wax ne wa jaala al muxtaaru sallallahu alayhi fi l ali wa man walaahu lahu xijaaban maanian min addarar summa lahu qaalam si laa taxsha al xarar moom xaadimu rasul sallallahu alayhi wa sallama bi nga xamee ne ku ñu tànn gi te mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama wëral ni ko sangi soo xam ne dara lu ci lor mënu la àgg ci moom ne ko nag demal doo dajeeg benn lor moom ci boppam ni nga xamee ne gaa yi yàlla yi sañ-sañu yàlla bi ni ñuy jàlloog moom lépp lu am ci këllëre du tee ji di coon ñu di ko dolli fu ñu toll mooy sallallahu alayhi wasallam bi mu ñaanee suñu boroom ci kere xare Badar ba ne ko su mbooloo mii te al ko kenn dootu la jàmm ci kaw suuf ba suñu boroom xamal ko ne ko nangu naa sa ñaan yéenay gañe téewul mbaar ba mu nekkoon mu tàllal ñaari loxoom yàlla di ñaan ba làmbaay gi woon ci ñaari magam wadd ba sidna abubakar for ko naan ko ndànk ndànk sa borom nangu na sa ñaan xam gi mu xam yàlla tax na kulul sëñ Tuubaa itam gi nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam sëñ na ko ba noppi teewul mu jàpp xasida gi nga xam ne jàpp aaya la jël ci alquran hasbunallahu wa ni'mal wakilu hasbunallahu wa ni'mal wakilu jooju sahaaba yi bi nga ñoom la ko suñu borom nekk lil bi nga xam ne xare nañu xut dañu gaañe leen def leen lu métti rey ci ñoom juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar am ñoo xam ne dañ leen a jam jam jam yu métti ba mënu ñoo dox seeni mbokk boot leen Abu Sufyaan mi nga xam ne moo àndoon a xare bañ doon xareel ci Uhud bëgg leen a xëbal dal di fekk waa ji dem jëmma Madina mu ne ko danaa la jox nangami gëléem ci ñam fayale ko nga dem tiitalal ma Muhammad ak ñi mu àndal boo demee ni leen Abu Sufyaan dajale na xare boo xam ne xajul fenn te ci seen kaw la jëm bu ñëwee daf leen di faagaagal bi nga xamee ne nag waa jooju agsi na ba wax loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk na waa jooju nga xam ne dañ koo jamoon bu mënul raam sax xaritam bi boot ko dafa ko dal di nekkat ñu ngi wàññiku di xare ji waat kat ndax Abu Sufyaan wàññiku na te indi na kuréel boo xam ne kenn xamul nu mu toll benn xare bu nu faat nag ci gannaaw rasulullahi dara jëru ko lu nu am tiis tiis tiis nan wàññi ko xare ji mu wa dellu ko bootaat jëm moom ca xare ba diggante boobu nag bi nga xam ne ne waa ji Abu Sufyaan yónni dafa dal di dikk ne yonante bi ak saxaaba yi doomu aadama yëpp Abu Sufyaan dajale na leen te mi ngi jëm si ci yéen te bu agsee daf leen di faagaagal mooy allazina qaala lahumu nnaas inna naasa qad jama'u lakum faxshawhum suñu borom ne gaa ñi nga xam ne nit ñi dañ ne leen adduna bépp dajaloon a jëm si seen kaw di leen faagaagal si faxshawhum ragal leen leen te loole fasaadahum imaanan loolee do dolli leen ak ragal dolli leen ak ngëm ñu fas yéene dellu gannaaw xeexaat wa qaalu xasbuna allahu wa ni'mal wakiil ñu ne suñ borom doy nañu ci wet bu nekk doy nañu bu nuy xeex doy nañu bu nuy jàmboo doy na lu nuy def rek yàlla doy nañu kon yàlla lañu jiital nanu dellu xeex ak ñooñu suñ borom nag tagg gaa nañu xasida googu baat yooyu nga xam ne moom la suñu borom taggee saxaaba yi ci biñ jógee ci xare nga xam ne dañ leen a gañe ba rey ci ñoom mbooloo gaañ ñi ba nga xam ne ñi ci des ñëpp dañoo dellu gannaaw xam ne not nañu leen ba mën nañu leen teewul bi nga xamee ne yéefar yaa ngi dellu si ñu wax leen ni leen ñu ngi dajale meneen mbooloo teewul dañoo fas yéene wàññi ko waat xeexaat ak ñoom suñu borom tagg leen ni gaañoo ñi nga xam ne nee nañ leen adduna bi daje na jëm si ci yéen waaye ragal leen waaye loolu taxul lu dul ñu gën a dolli ko ak ngëm rek aay jojule sëñ Tuubaa way hasbunallahu wa ni'mal wakilu moom la fab xaraf ya wooye ko asida gi nga xam ne moom la sangi woo gannaaw bi ko yonent bi sangee ba noppi bayit bu njëkkoo mooy xamidtu man yasimuni min ad dara min kulli shaytanin wa jinnin wa basar sant naa bi nga xam ne moom a musal ci lor lor yi bépp lu ñu bind ngay seytaane ngay jinne ngay doom aadama bi nga xamee nag mu daal di jóge nag ñu xamal ko ne ko am na kat ndaw yu ñu yebal dañu lay jël si buñ la fekk mu ci sa kër na nga génn dajeeg ñoom sëñ bi dal di génn suba suba samedi aw yoonu Louga ngir dugge fi saxaar jëm Ndar bi mu dikkee ba tolloog ku ñuy wax Samba Sadio ci Tindóor foofa la dajeeg dawal yi nga xam ne ñoo ko doon jël si diggante boobu waxtu takkusaan jot na ñu seet satala gi mu daan jàppee gisuñu fi benn ndox gaa ñi mu àndal ñu ngi mar fi saasi suñ borom def ñu dajeeg benn waay joo xam ne dafa yenu mbuusum ndox xamuñu ko xamuñu fu mu jógee xamuñu fu mu jëm wax ji muy wax it dégguñu ko moom it déggul seeni wax biñ ko tàllalee satala gi mu daal di tekki mbuus mi sol satala gi ba mu fees ak ndox jox leen kenn ku nekk mu naan kenn ku nekk naan ñu daal mu daal di tekkaat mbuus ma dem xamuñu fu mu jëm xamuñu fu mu jógee dégguñu li muy wax xamuñu it nam demee sëñ bi daal di jàpp ba noppi julli takkusaan bu jullee takkusaan ba noppi tubaab bi nga xam ne mooy jiite woon mbooloo ñu ko doon jël si dal di walbatiku jëm si ci moom accès ci moom bëgg a ak moom mu daal di wàññi xar kanamam jublu suñu borom tabaraka wa taala jàng juróom fukki bismillahi rahmaani rahim nee na foofa la suñu borom dal di toraxal tubaab boobule dal di nooyal catam dal di seral aw tàngooram ba nga xam ne foofa la dal di jóge moom dal di dem bi nga xam ne ne loolu am na ñoom ñu dal di tàmbalee julli takkusaan nee na diggante boobu sëriñu dëkk bu ñuy wax Ngunjëla ñaan ñu di ko wax sëriñ Omar ñëwoon nañ di ko ziar si ndax dégg ñu ne jaar na fi bi mu dikkee nag fekk na soldat si nga xam ne maanaam space yi nga xam ne ñoom la ñu àndaloon di ko jël xamoon nañ ko lool ñu defee ne dafa ñëw ngir ànd ak ñoom ñu daal di bëgg ñëw ba mu ñëw fekk moom siyaare gi muy siyaare si sëñ bi xam na ne moo ko indi sëriñ bi ñaanal ko mu daal bi dellu bi nga xamee ne nag julli nañ kàkkusaan ba noppi tubaab ba moom dem waaye wàcc na fa kilifa goo xam ne nit ku ñuul la ñu fanaan tàmbakaaja ba suba bi ñu xëyee julli suba ba noppi daldi aw yoonu kokki kokki la ñuy jaar si soog a ñëw Louga sëñ bee ngi war ngëlëmbu loo xam ne lii dafay waaxu waaxu mu gaaw day cal ba nga xam ne ñu àndal mënuñu koo jot waaye bi nga xamee ne ñi ngi agsi teel nañoo agsi ko ci fa la ñuy yendu bi ñu agsee la daal di tàmbalee woy asmaaw ahli badrin bi mu tàmbalee woy asmaaw ahli badrin yendu ko ci ba jant so bi ñu xamee ne nit ñi reer nañ ba noppi bi mu jullee gee ba noppi la dal di rañaan aw yoonu Louga a fas wu xonk woowu mu waroon fekk na booba muy guddi ñaar fukki fan weer wi di tàmbalee fekk muy suy taw bu taw bu woyof taw bu suy la doon suy bu woyof bi nga ne ñu ngi ñëw fas wi mu waroon nag raw leen ba nga xam ne dañ koy woo naan ko nga nim bu ko defee bu waññi ko ne leen yéen day lii ngeen bëgg a def du la jaar ndax ga ngeen am ay kilifa kilifa yi yebal leen man ma ànd ak yéen ngeen di sàggan ba ma di leen raw fekk moom fas bi mu waroon suñu borom ko roof kàttan ndax booba moom ci boppam ni mu ko waxee ci xasida gi nee na dafa fanaana shadd bayit yi nga xam ne Cheikh Ahmadul Busiri moo ko waxoon moo di wenn bi moo di ka annahu wa fardun min jalalatihi fi askarin xiina talqaahu fi xasami ni bu suñu tagg yonent bi di ko wax ne boo dajee moom te fekk muy moom kenn rek da ngay defe ne quartier lëmm la àndal ndax eh, daraja ji ko yàlla jox fu mu jaar moom ken day mel ne mbooloo mu dul jeexal nag muy wax yeneen bayi ba nga xam ne moo dend ak woowu ayatullahi ahnat an mudaafatin min ad-du'i wa halin min al-rusul wane na suñu borom ku mu aar aar dim la aar day moo gën a moo gën dër moo gën a mën a musle ay tata ak i mbubbi koŋ nee na bi biir Dakar fekk la ñu agsi Louga ñu ñëwee luga fi la yendu ba julli takkusaan soog a dugg saxaar aw yoonu Ndar bi ñu demee Ndar kër Abdullahi Ahmadul Xuraysi la njëkk jaar ndax di xeñtu ba tey mboor yonent bi nga sallallahu alayhi wasallam nga xam ne dafa bokk ci waa Xuraysi waaye fekk na gannaaw tàmbali woon na asmaaw ahli badrin foofu la ko àggalee ndar itam la woyee asiru ma àllabraar xam ngeen ne asiru ci la mbóot yu bari ci secret géej gi nekk benn bayit la ci woo sëñ Ahmadou Ndiaye maa béy ne ko bayit bi nañ ko jàngate bu ko fàtte moo di asiru ma al abrari xiina asiru wa zanna al ida anni hunaka asiru waxtu wi may dox dem ci géej gi noonu yaa ngi defe ne ku ñu jàpp laa nga xam ne jàpp defe ne ñoom ñoo ma jàpp fekk na nag man maa ngi ànd ak gaa yi yàlla ñi ñu ànd ak man di dox ma jëm ci di sàkku ngërëmal yàlla ak ngërëmal yonante bi sallallahu alayhi wasallam xam ne kon ci ni mu doon sañiwoo xasida googu mu bind bind ak asiru fekk booba may na ndigal sëñ Ibra Faati bis bu nekk salawaatu salaatu naariya allahumma salli ala sayyidina muhammadin salaatu tunajjina biha mu def ko junni yoon gannaaw bu mu wàccee kaamil bi saxoo ko gannaaw loolu itam mbootum laa ilaha illa allah la sangi woo booba mu bëgg bis bi nga xamee ne ci la ak sundar ñaar ñaar fukki fan la ñaar fukki fan la mu xëy di altine mu toog fa fukki fan weeru diggu tamxarit dee mu amaat fa gàmmu weeru gàmmu ba mu dee ba weeru gàmmu jeexee bis ba ca mujj ca la jógee ndar jëm ndakaaru xam ngeen ne li ñuy wax conseil privé bañ ko woowee foofa lañ ko doon artee biñ ko woowee li nga xam ne moom la tontu ci laaj yi ñu ko laaj yépp tubaab yi binduñu ko te ku nekk xam na ne tontu na ndax daana wax lépp loo xam ne li nee nañ ko yaa ko def dana leen ne kii wax ne maa ko def na toog ma toog wala mu taxaw ma taxaw da ngeen dal di xam léegi ki ne ci dëgg ak ki newul ci dëgg loolu lépp booba mu ngi sàmmoonteeg yoonu sharia ndax xamoon na ne fañ ko jëmee du fa wuti wuti fa lu dul ngërëmal yàlla ndax moo ñaanoon suñu boroom yoonu géej gi kon rëcciwu ko ragalu ko tontu yooyu mu doon tontu nag bëgg a toroxal seytaane wan leen ne ñoom ñu ko bëgg a yóbbu ci ay caaxaan ak i tappale moom mu ngi bëgg a dem ci dëgg ak ci wut ngërëmal yàlla mu daal fay jóge kon ci ñeent fukki fan yi mu fi am daal di dem ndar xam ngeen ne bisu samedi la génne woon Mbàkke Baari ndakaaru bu muy dem guddi ajjuma googu la njëkk a fanaan ca bërëb bu tarba yoon wa nga xamee ne bu xëyee mooy bisub ajjuma ca la dugge ca gaal ga bisu samedi ba tey la gaal ga déqi bu muy dellu si itam bisu samedi la dellu si ndakaaru xam ngeen ne ñetteelu guddi googu nga xam ne ci la fanaan fanaanu ndakaaru googule guddi bu tara tar tar la gu metti ndax bi mu agsee koor la jógee ndar muy bisu ajjuma boobule bi mu agsee bi nga xamee ne dog a ngi waaj a jot te dogagul di waaj a dog ngir julli timis lañ koo woo mu dal dem wuy ji borom ndar bi nga xamee ne wuy ji na borom ndar ndakaar diggante boobu lañ ko dal di jiital kenn xamagul fu ko jëmee ñu jubal ko ci néeg bu tiis boobu ñuy nekk li ci tàngaay ak lëndëm ak xat ak xet ak yuy jame yu ca nekk ak nañ ko ca dugale biñ ko daa daan bëma ci biir néeg boobule dañoo nangu kaala gi nangu kaamil bi nangu dàll yi ba ma ko mu dugg ca biir lëndëm maay gi ak xataay bi ak tàngaay bi ak xet gi mënu la fexe ba tax na mu daan màggale yeneen guddi yi bu nekkee ci këram noonu la ko màggale amul wenn tiis woo xam ne mën naa tax mu wàññi wala xelam dem ci lenn du dul jaamu yàlla bi mu daan jaamu yàlla ni mu daan dundalee guddi yi la daal di dundalee itam guddi googu saari alxuraan yëpp njëkkante gémmiñam saaru baqara ak imran la dundalee guddi gi ba yonent bi sallallahu alayhi wa la daal di ko fay feeñu wan ko maqaama mu kawe mi mu am yéegal ko ci saxaaba yi xalaat loo ko nag Seydina Hamza wan ko Seydina Hamza xam ne waaw ba ñu defar ñu mën a ah. bu mu jógee ndar ak kooram xam ko ba ngoon jot nekk ci tukki di soga ak si bëggul ñu dal di koy woor ñu ko wooyee xamul fu ñu ko jëmee ñu dugal ko ci néeg bu tar boobu nekk di woon léegi néeg bi mu fanaan ci xam ngeen ne ku demee ne moom dana ragal ni mu daan dundale guddi tar tar am dara wàññi ci wala mu fàtte dara wala mu defe lenn loo xam ne daawu ko defe noonu ni mu daan dundale guddi bëj am li ñuy wax satisfaction ci moom di ko xiir ci ñi nga xam ne bëgg a bokk ci seen lim tax na mu tegoo tiis yu bari yooyu moo di saxaabatu rasul xam ngeen ne saxaaba yi wala maa u rabbaani yoon yëpp wax nañ ne mbindeef mënu leen a jot ci jëf maqaama nag martaba moom ajuwul ci lu tabeek suñu borom bi bu ko sopp mën na laa jox martaba bu ko sopp waaye jëf nag dañoo jëfi ci jamono yoo xam ne jamono yi dootu dellu si mukk ñu jëfi jëf yoo xam ne dootu jàppandee si keneen jëf ko loolu moo waral bu mu yëree maqaamay gaañ ak seeni tuyaaba mu gën cee ñee saaba yi ci njàl yi gën cee xemmem bokk ci ñoom ba loolu moo taxoon mu jaar gat bu nekk ngir bëgg ñu boole ko ci seenu lim ñu njëkk koo xamal ne loolu wéy na mu ne tu am ndax jamono ja weesu na gis rasulullahi sallallahu alayhi wasallam gëm ko dafay maqaama mu kawe ànd ak moom jaay yàlla sa bakkan sa alal ak sa adduna lépp di xeex di meneen maqam moo xam ne maqam mun koo jot loolu ñu teg ca ci xare bu mu bépp bu mu mas a xare nga ànd ak moom loolu nga boole ci di jaamu yàlla ci julleer koor ak wéye métit ak muñ ak xamle ak xol bu rafet ak teewlu màggu yàlla gi foo toll ni ko nit yàlla ñëpp di defee ñoom saxaaba yi ñu boole ci loolu loolu tax nag mu di kon jëf joo xam ne nit jëfaat ko faat na mu mel ne bunt boo xam ne dañ ko ub te dur ñu ubbeeti loolu taxoon mu jaayante yi mu jaayante na yoo xam ne daanu ci jaar buñ àggee ci béréb ba buñ ci war a ba nga xam ne ci la moom mu tar kon tar bu metti ci guddi googu ci moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ko xalaat loo Hamzatu ibn Abdul Muttalib xam ngeen dañ ko defoon ci Uhud bi ko Wahshi ci sànnee xirba ba maanaam las ba mu dal ci poqtaanu tànk yi ba fële ca gannaaw Hind bintu Utbata ñëw ndax moo rawoon bàyyam xotti biir bu bëggee ni res bi di ko sàq bi di ko yëy xuuf nopp yi xuuf bakkan bi xuuf tuñ yi suñ boroom def yonent bi sallallahu alayhi wasallam tiim Hamza foofu Hamza ni mu ko dimbalee woon ak ni mu bokk ak baayam ni mu ko taxawoo woon ak njàmbaar gi amoon ci xeexal lislaam di jaas yi lislaam di ñu bocci tël ko fu nekk sallallahu alayhi am naqar ci noonu mu tiime Hamza naqar woowu mu ci am bi mu duggee ci néeg boobu Sëñ Tuubaa nekk mu fàttaliku ko xalaat loo ko xaalu mi mii def loolu ne ci gàttal ci mbiru Hamza biir setee ñu yàkkamtee ñëw di ko seet ba xam nañ koy fekkee ndax bu ñëwee dana nooy ndax tartar yi mu jaar fanaan guddi googu ndax dana nangu lam bañoon ndax dana ñaan dara ci ñu wàññi ko ci tiisam ñu dikk fekk nan meloon yokku ay leeram gën a am doole ak njàmbaaram gën a mag yéeneem gën a dëgër mu gën a te bëgg yàlla gën koo mar gën a te am takku jaay léppam rek ngir jënde ko ngërëmal yàlla ak yonent muy bisu àjjuma boobule ñu dal koy génne jaarale ko ca waax ba di wedd mu dem dugg ca gaal ga nee na diggante boobu ndax gaal ga xam ngeen ne yendu na fanaan mbooloo mu bari fekk na ko fa ci la Cheikh Ibrahima Fall bokk ak la mu moom am na jëmm ji ko fa fekk nettalikat yi daañu wax ne romb na ca wa ca waax ba ci ñiy yenu saaku yi jëmm joo xam ne bu ko laaloon rek du dem suñu borom may ko maqaama nëbb ko ba mu nekk bokk ci làppatoo yi di yenu yàlla xamal ko loola it mu waax bëgg a jot sëñ tubaa ngir laal ko sëñ baa daal seen xam li xew xam ne jëmm ji xam na ne yàlla may na ko bu ko laalee dem waaye xamul ne dem bii muy dem moo gën ci moom ndax dana nekk jëw fal faraa lil waraa sëñ tubaa daal di dëgg tànk yu dëgër daal di teg tànkam ca marche pied ba waa ji tàllal loxo mu daal di yéeg ñetteelu escalier daal di dem waaj a wàññi ko jëmm joo xam ne dafa am ci moom yéene ju rafet ak yërmande ak gëm ko fonk ko bëgg ko dikk ne ko sëriñ bi day am na borom ndaru gan bu agsi ci fan yii la ñëw moom da jaxasoo gul ak niti réew mi xamagul seen tappale yeeg seen kañaan gi duggagu ko te ñëpp xam nañ ne ku ñu tooñ nga ci yóbbu gi ñu lay yóbbu boo ko bindoon day doo dem sëriñ bi gàntu ko kookaak moom kookaak moom ba mu amuk jeng tuuti ci bëgg a bind ni mu ko waxee moom ci boppam rek mu ngi ci irwaawu nadim bi sëriñ mu lam jóg dagan bind bi nga xamee ne fab na xalimaam sëpp ci daam ngir bind leetar mu jëm ci gouverneur boobu bi mu tàmbalee wala bi bindee wenn benn benn benn benn ligne maanaam wenn bind daal kaddu gi jóge asamaan mel ni dënu da ngay yëkkati sa aajowoo ak sa tawat di ko jëme ci mbindeef meneen mu dul man mi la bind mu dal mel ni ku xëm foofu dal am kersa am njàqare dal di amuk tuub nii mbir mi demee maanaam situation bi ni mu demee dellu si waat nag teewaat ci xelam teew ci bëtam teew ci xol mu daal di amug rëccu amum tiit amug jaaxle fi saasi la daal di bind nag xasida googu mu tënke woo ufawidu amriye ila allahi inna allaha basirun bil ibadi joyal naa sama mbir ci yàlla dong moom mi nga xam ne moo ma féete fépp te mooy gis lépp fi jàmm loola moom ci boppam wax na ko ci xasida bi mu ne wa talaba allazil amir ursila al amiru arsala ma al xadimi nasihan an yursila barawatan ila amirin qadima min ardihim wa maala summa nadima summa maha al xadimu ma qad kasaba summa lahu xutiba samma biktuba wa kataba al qasidata al maqbula li zikri man yara bihi sabila mu daal di bind xasida googu wa ufawidu amriya ila allahi inna allaha basirun bil ibadi gaal gi yendu mu gise fekk ña nga xam ne ñoo ñëw ngir siyaare ko fa tàgg ko ak di ko seet yeneen i mbir xew na fa ci ndakaaru gi ci digganteem ay nit ci digganteem ak ay nit yoo xam ne dañ ko waxtaane bi nga xamee ne gaal ga fanaan na ba ci suba mu deqi mu nga jëm Conakry nag fa lay na bi mu dikkee ba nga xam ne mu ngi jub Conakry benn waaye bi mu àggee Conakry ba gaal gi teer foofa ay nit ñëwati ci waax bi ngir seeni soxla ñii ngir dégg ko di ko seet si benn waay boo xam ne jullit la dëgg bokk ci ay saalum saalum yi ñëw nuyoo moom ca biir gaal ga ne ko man de dama déggoon ñu ne danga nga fi jaar tey ñu ngi la jëmee Gabon ma ne woon nag naa la gàttandu fii ndax jox la sama addi ji sàkku ci yow ñaan te sàkku nga dénk ma dénk boo xam ne dana ma jëriñ nee na ci waa jooju laa dégg turu gabon ci laa xamee nit ne gabon lañ ma jëmee kooku dal di koy jox addiyaam sëñ bi dégg ko ne ko laa ilaha illa allah muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam na ko saxoo lépp lu nit di wax ci gémiñ looloo ko gën moo ko gën a diis ci peese yowmal xiyaam moo ko ëpp doole ci musal daan waxtaane laa ilaha illa allah bu ca gën a tuuti xamal ko ne ko itam képp ku jaamu kenn ku dul yàlla danga xam ne yàlla doo ngay buur ku jaamu yàlla itam te jaamoo ko jaamoo woo ko ni ko sunna si yonent bi mu ko diglee da nga dem ba xam ne Muhammad rek la yàlla na bi nga ne bato bi déqee na Conakry nee na bi mu sànnee bëtam seen ci benn saal benn pièce boo xam ne dafa jàkkaarloo moom benn waaye joo xam ne dafa bokk ci ñi ko gënoon a bañ ñi ko gënoon a contre nee na waa ji bi ko ne jàkk ba xam ne Serigne Touba mu ne ko ah Amadou Bamba mu ne ko waaw mu ne ko yow sama magale moo la sànni ci àll bi bi sa taalibe yi dañuy wër rek di la waxal lu nekk maqaaw mu ne ñu jox la ko fu ne ñu teg la fa noonu rek bi mu ba ñu teer ci dëkk bi ñu jëm muy Grand Bassam mooy azhaba anni llahu fi Grand Bassam qablu mubarisi wa anni xalbasa suñ borom fegal ko chayu yi nga xam ne moom la ko waajee yu bëggoon a chayute gaal gi di yuuxu noppuwul noppaluwul ba mu teer waaj a wàcc dañ bi nga xamee ne dem na daaw yemu fa bi gaal gi teeree mbooloo ñëwati nu mbooloo moo xam ne mii ñu ko xam lañu ñu ko wóolu ñëw ak seen i addiya nga ne kenn ku nekk lamb na jibaam booleeg la mu koy jox butéelu nit ko lañ fekk na nag li ko jiitu biñ daataan ak si foofu dafa ubbi woon waxandeem fab benn butéelu nit ko lañ bëgg koo wis ci yére yi muy jaamoo yàlla ndax malaayika sopp na xet bu neex yonent bi sallallahu alayhi wasallam sopp na xet bu neex ndax daana jox nit loxo ba ngoon jot bu nit ki fóonee loxoom xeetu parfum bi di ko xeeñ bëgg ko wis itam ci téere alquran yi nga xam ne moom lay jàng ak xasida yi muy tagge yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu mu yëkkatee butéel li ko ba di ko sàññi rek ngir wis ko ñu daal di koy digal ne ko sànnil li ko lañ gi sànnil butéel bi mu sànni ko ci géej gi bi nga ko sànni ci géej bi mu agsee daaw me mbooloo mi ko nuyu ku nekk jox nga ko butéel liñ ko lañ mu ne ah gii pay moom gaaw na de <laughs> mooy daani rahimu inda daaw me lahu bi ma axna amit tasaaw me xam nga ne kooku waxaalewul benn butéel te butéel yi bari nañu butéel yi ko yàlla def di ko wan rek ne nangu naa sa jëf ndax loo jëf ci sama ndigal la te maa la ko sant te bég naa ca te sant naa ca kon loo jëf fay gi fii laa koy fii laa la koy tàmbalee wane nga xam ne bu ëllëgee bu ma la fayee dana doy sëkk loolu moo taxoon mu ne waalaan yel labraaru fi uxraaya wan qaadali bil intiha qiraaya gaa ñu baax ñëpp man la ñu àndal yomal xiyaam waaye bu keroog bu ma sama borom di bernde bernde gu dul amul bernde gu amul bu lay doon du yemi fenn nee bi ñu jógee foofu daaw ne waa ji nga xam ne moo commandé bato bi nee yàlla sol ci xolam sopp ma ak yéene ma jàmm nee mu ñëw ci man di waxtaan ak man waxtaanu jàmm ak miinante naan ma yow day ku ñu tooñ nga ndax jote woo kenn dara ci sa borom rek nga nekk te li nga nekk moo waroon ñëpp ñëpp ci lañ waroon a nekk nga nekk ci ñu di la dëngee nii waaye yow yaay ki baax dëgg-dëgg ki yàlla baaxal man nag ku la bëgg laa noonu mu ko ko waxee docteur gaaw ga noonu la ñëwee di ko ko waxee nee na benn xaleel boo xam ne nasaraan la di tubaab moom itam ñëw waxtaan ak moom wax ju demee noonu wan ko di ko liggéeyal nag ni nga xam ne noonu la ko murid bii liggéeyale lu mu aajoo rek mu defal ko ko te ko sax ab nasaraan la yàlla wulli ko def ci xolam bëgg sëñ Tuubaa mu ñëw mel ne jaamam nee na yàlla def ñi moom ak ñi ci gaal bi ñëpp suñu borom daal di ubbi seen xol ñu ànd ak mbég moo xam ne xamuñu lu ko waral ba jamono yi nga xam ne ci la accès Gabon nag nee na ñu wàcce ko fa diir ba mu fa sax yàggul diir bu gàtt la fa sax ñu jëlee ko fa nag yóbbu ko ci beneen dun dun boobu yaakaar ne la mooy maayom ba ndax bayit yam wax bët tudd ca maayom ba ne foofu la ko doon defee foofu la ba la toog juróomi at yoo xam ne ci tumurante ak ci tiis ak ci naqar ak ci métit waaye liggéey na fa liggéey boo xam ne kenn mësu koo liggéey te kenn dootu ko liggéeyal yàlla nee na ci bis boo ci juróomi at yooyu ci jamono boobu ci dëkk boobu béréb boobu ci la mele ne jant bi ci jant bi tiim gi mu tiim adduna ak leeral gi muy leeral adduna nga xam ne bu jant bi nëbboo adduna lëndëm bu fenkee adduna leer tiim lépp di tàngal luy tàng di dundal luy dund ba noppi leeral luy leer mel ni mu mel mu ne ci ca juróomi at yooyu laa mele ne jant bi nee na loolu nee na ci taalif rek lam fa taalif mbindeef mosu koo taalif taalif yoo xam ne ci njariñam kenn xamul nu mu toll rafetaayam kenn xamul nu mu toll bariwaay ga mu bari it kenn xamul nu mu toll bari na ca loo xam ne daf koo suuxal ci dégg ndax digganteem ak boromam rek la woon bu mbindeef waru koo teg bët kenn xamula war xam waru ko xam nu mu demee ci géej googu la doon waxee liyashhad bi kaw nii abdaman yaghfiru dhanba wa kaw nii xadimal mustafa bahra ma yomba walishhad bi anni la udaahiru mushrikan xalilan habiban lillazi karramal jamba ba ba mu naan aya baxru waxid laa tusallis fa rabbuna taala an taslis li akrim bihi rabba fa kun dadirabin musbidan min maxaafatin min allahi washhad annani abdahu sabba li ko Cheikh Moussa Ka waxee nag naan ngir ñoom dañuy wax ak lu yàlla sàkk jàngal wa in min shay bul ko sikk Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu ci maqaama moomu lépp lu mu janoon ci li yàlla bind muy jamaat muy baahima muy doomu aadama suñu borom xamal ko sa mbóot xam ngeen ni béréb yi de dañuy seede seede nit ñi jaamu yàlla guñ jaamu yàlla ci béréb bërëb boobu daf koy seede daf koy daf leen koy seedeel yomal xiyaam mooy gu ñu moy ci béréb béréb boobu daf leen koy seedeel yomal xiyaam ku fa lor mbindeef mu mbindeef lor itam ci kaw suuf ci béréb bërëb booba béréb booba dana ko seedeel ci diggante ñaari mbindeef moom yomal xiyaam bu mu jànnoog géej gi ba gis lam làmboo ak lañ fa jëf mu dal di xut ba géej gi ci boppam ba géej gi dellu gannaaw nooy duus ya mu doon duus mu ne ko bul buusooti lu dul ragal yàlla li tax ngay buusu juróom ñi ak ñooñu nga xam ne kon moom la am ci diggante boobu ñuy wax maayamba dañ ko fa dal di jëlee yóbbu ko ci beneen dund boo xam ne ñetti at ñu manqué la fa am dul boobu itam lu bari xew na fa ci ay xew-xew ca la toogee woon di bind benn xale lu nasaraan bu am kàttan yor jaasi ju doy waar ju gudd ju ñaw gi melax ak si tiim ko tiimale jaasi ji bopp bi di ko wëndeel ci li tiim bopp bi naan ko Ahmadu Bamba wattuma xanaa xamuloo ne man ñi fi daan woote wilaaya ñëpp sama maama leen rey maa sama maam wattuma damay reyee de damay reyee wattuma laa wax dañ tubaa joxat bi ko xalima gi gëdd ko ba xaw koo song ne ko wattuma wattuma duma ñi sa maam daan rey tey doo sa maam xalima gi mu ko joxar bi waa ji fit wi naaw muy dellu naaw ba daw dellu seetu ci moom moom la Abdullahi Salim du Hanbal moom la wax bi muy way lenn ci xawaare maanaam ci xarbaax yi nga xam ne moom la sëñ bi def ci géej gi ci la doon waxe wa mu'tadin murtabin aswaaba mu ne wa mu'tadin murtadin aswaaba izzatihi yaxtaalu bayna qabaa'ihi wa zunnaarihi tamshi uluuf uluufin taxta satwatihi lam yu'na qattu binaahihi wa ammaari anzaltumuhu xadida zulli munkasiran bi saarimin misl lawni lmilhi battaari battaari nasrun min allah lil abdi alxadimi bihi saarat junuudu nasaaraahu ka ansaari mu ne law baaxa bi sirri abdaalil wara ajaban lakinnama sadruhu lil qab lakinnama sadruhu qabrun lil astaari bari na aji jàng ju jeyu ju am kàttan ju yàlla jey muy daagu ci malaani teraangaam mbooloo nekk ci suufas ndigalam mu di leen digal di leen di leen tere waaye moom waajur yi ci boppam jéggi na dayoo ba nga xam ne faalewul yàlla mi digal ak mi ko tere bari na ku mel noonu dikk di la sóoru nga daaneel ko ca ngës ma gën a xóot mu gën a torox toroxte mu ne loolu ci jeesi yoo xam ne jeesi ndimbalal yàlla la moom ngay jëfandikoo nga xam ne feeñalal na mbindeef yàlla yépp kéemaan gu doy waar mu ne bu fekkonte ne da nga waxtaane say mbóot day kon nga feeñal kéemaan gu jommal mbindeef yi waaye nag sa dënn boobu mooy xabru mooy bàmmeelu kéemaani yàlla yi mu ne ci dun boobu nga xam ne ci la def ñetti at yi manqué yooyu toog na benn bis ñu dal di yéene ne am na gan bu mag kilifa guy ñëw te nañ ko teer ñu tàmbalee setal mbedd yi tàmbalee peinture garab yi di leen felli di bale ëtt yi di for bant yi di setal di ko waajal di takk drapeau yi lu ne ñu def ko waajoo ji bis bu mu agsee dafa dal di jubal béréb bi Cheikh Ahmadou Bamba nekk bi mu agsee Cheikh Ahmadou Bamba xool na xolam ba xam ne ku ko yéene yiw la bi mu ko tàllalee loxo sëñ bi tàllal loxoom bi muy tàllal loxoom ñu dal mu dal di dégg kàddu gi jógee asamaan wa minhum allazina déedéet yaa ayyuha allazina amanu innamal mushrikuuna najasun yéen gaa ñi gëm yàlla xam leen ne yéefar yiy sobe lañu nee na ma dal di bëmax loxoom jalax ko ba mu ter teri nee mu dal di taxaw diir bu yàgg mel ne kuy setantal di xalaat di seet xelam ba mu yàgg mu dal di woo tërjumaanam maanaam interprète am moom góor bu waajooju taxaw ak moom lu yàgg wax ak moom wax ba mu yàgg mu bàyyi ko nee na waaja dal di ñëw ne ma kilifa gi de nee na bokkul ci ñi nga xam ne ñoo lay yéene lu bon wala ñoo lay fexeel wala ñoo la bañ bokkul ci ñi nga xam ne ñoo doon fexe lu lay indi fii nee na dafa am xaritam boo xam ne xaritu benn bakkanam la moo ko doon dénk ne ko waxtu woo xamee ne dem nga ci réew moomu sëriñ Touba day ku doy waar la na mën a def na nga dem ba nuyul ma ko loolu da nga taxoon nee na moom tubaab boobu mu ñëw di la nuyu waaye yéene wala dara lu dul jàmm nee na ma dal ne ko nee ko man itam li ma def defuma ko ngir yaakaar ne daf maa yéene lu man wala def ma koy fexeel waaja dem bi kilifa ga demee nee na suñ borom dal ne ko teral ko nag gis ngeen ne ñoom suñu borom dafa mel ne ku leen di xiise ndax fiir gi mu fiir ci seen xol bëggul ñu bëgg lenn lu dul yàlla wala ñu jéng jëm ci lenn lu dul yàlla wala kenn defal leen dara ba yëngal seen xol rawatina noonu yàlla yooyu mu ni fekk mu nga am woon benn paquetu bonbon bu mag bonbon bu neex nee na mu yónnee ko waaja mu demee jox ko tubaab ba tubaab bay bég ca lool di ko sant yónnee ko ak cant ci waxtu woowu nee na suñ borom dal koy xamal ne jihaar ji ngay jihaar zahir ak baatin la zahir ak baatin la te doo fi bàyyi benn ñugg ñugg boo xam ne waroon nañ koo sellal te sellaloo ko moo waral ñu jaaral jaareeg yow nii ñu jaareeg yow waaye ci diggante boobu ba tey ci dëkk boobu lañ ko dugale ci benn hangar boo xam ne ay soldat dafa nekk ñoo fa yendoo ko fanaan ngir xiit xiital ko ngir tumuraankal ko ñu jaxase ko moom mu mel ne benn soldat ci biir soldat si seen cigarette si ñuy tux ak seen pon mi seen sàngara si ñuy naan seen caaxaan yi seen way yi ñuy woy seen yuux yi ak seen bëre bi ñuy bëre ak xaaju yi yépp fitnaal ko lakkal ko waaye nee na ma seet ne ñoom soldaar yi kenn ku ci nekk ñaari malaayika yi ñuy wax raqib ak atit ñu ngi tom ci sa mbagg yi te li may lor dana leen lor waaye malaayika yooyu ñu ngi ko muñ te luñ mën a muñ war naa ko mën a muñ ma dal di muñ tiis woowu ak naqaru ak tumuraank googu ak jaaxle googu waaye nee na ci xew jëf jooju ñu jëf ci fiñ ma dugal nee na naka ñu xëy ca njël jëm fa ñuy defee seen i exercice <coughs> jëm ci seen exercice nee na ñu daal di gis ay naaru góor yu weex tàll yoo xam ne nañu toll fas tolluwuñu ay gawar yu yéeme yoo xam ne dañoo meeteelu amee jaas yu gudd yu day melax nekk diggante asamaan ak suuf xëbal soldaar yi ba ñuy yat yati ñemeetuñoo jàll ñemeetuñoo jéggi benn jéggi nee na seen kilifa ni leen taxaw leen bu leen dem ñu taxaw nee na bi nga xamee ne fajar fekk na ba jant bii fenk ñu soog a dem gisatuñu ñooñu mu nekk nag mbir moo xam ne jaaxal na leen nekk na ci seen xol bi ñu agsee ba toog ay fan nee na kilifa ga wooma di waxtaan ak man daal ba ma waaw yow daal defe naa boo demee denc nga ay gars yoo xam ne boo duggoon ci mbir mu am solo danañ la dimbali nee na ma ne ko waaw ñooñu ñu mel nan lay doon nit la ñu wala jinne di ko wan ne daal yëgu xaw ma ci mel ne daal xaw ma ci dara nee na mu ne xam nga ko nee ma ne ko ah man daal li ngay wax waaw nit la ñu wala jinne wan mel ne daal ku ku ci xamul dara nee na mu daal di noppi nee na may ma noppi bàyyi leen loolu mooy ahlu badri ñi nga xam ne ñoo dikkoon ngir tiital bi ñu ko laajee ne ko ahlu badri ñaxare woon badar ndax sahaaba ya ñoo ñëwaat noonu di xëbal sa noon yi wala malaayika yaa àndoon ak mu ne leen malaayika yaa ñu ne ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam àndoon ci wala di mu ne moo leen jiite ñu ne ko ana lu waraloon kon ñu ñëw mu ne nañu dimbalee woon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ca badar ak saaba yi te sëñ Tuubaa ni mu ko waxee ci miimiya jundun bi xaylin wa armaahin malaayikatun fi yawmi badrin nafathu man aw bakama waaye alfun wa alfun wa alfun baadaro jiyefan fi dalika al waqt mimman sha'nuhu azma waaye nee na dañoo dikk ngir tiital waaye ñu ngir xeex ndax malaaka xaju menn malaaka rek xajul ci waa adduna bu ñëwee ngir xeex waaye dañoo ñëwoon ngir tiital noonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu ñëwoon ngir tiital noonu yonent bi na la ñëw ngir tiital noonu sëñ Tuubaa yooyu ca ba nga xamee ne jéggi nañu day ba ci xas ko soldaar yooyu ñu di ko lor loraa nga jooju loola daal di dañ loo tax mu ne lii qaada ahla badrinil usuda man zahzaha al waashiya wal xasuuda moo tax mu ne yassara lil muna la daali bérwali man qaada li ma haaba an kulli wali nee na béréb bu doy waar boobu béréb bu lëndëm boobu di béréb bu kéefër di béréb bu lëndëm di béréb bu wedd yàlla di béréb bu moy indi fa ay malaayika yi nga xam ne ñoo wallu woon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bay nooni gis leen ba tiit mu na ump ne bépp wàllu yu budul man man doo nga ma sa def ko foofu mu ne yaquudu lii xaysu akuna allahu tabshira laa ilaha illa allahu fu ma toll rek suñu borom mi ngi may indil mbégum la ilaha illa allah tabshira laa ilaha illa allahu nag fu mu ko waxee mbégum laa ilaha illa allahu mooy way njuridika bi xayrin falaa radda li fadlihi fu mu waxee nag char laa ilaha illa allahu mooy wa yamsisallahu bi durrin falaa kaashifa lahu illa huwa Abdullah ibn Salim ak ibn Hanbal moomu nettali na ba tey mbedd mu xat moomu ñu jaarale woon sëñ Touba ba tey ci béréb boobu fekk am na yëkk woo xam ne wii du nagu njaa àll sunu nag yii la yëkk kuy woo xam ne dañ ko yefal ba mu am kàttan mu met ba nga xam ne du gis nit sëñ Touba jóge ci catal mbedd male ñu yarxal yëkk wa mu jóge ci catal mbedd male ñu war a daje nee na bi nga xamee ne yëkk wi séen ne ko rek met gi mu met nga xam ne du gis nit dafa daal di mel ne lu naaw nee na waaye bi mu ko jubee rek dafa mel ne lu ñu yëkkati mu naaw jël ko dal ci àll ba dal di mel ne lu tiit dal di daw topp àll bi ko jaaxal ci lool la Abdullah ibnu Salim boobu di waxee ne bikrun min al baqari al ahliyi fi l jawwi xatta tawaarat fawqa tayyaari mu ni nga xamee ne ba tey li mu jaayante woon nag suñu borom te kenn mosu koo ñëwee jënd fitna yi ci nekk ak tiis yi ak musiba yi tumuranke gi ci nekk suñu borom di def jéego bu mu jéggu jéggi rek mu indil ko musiba moo xam ne mi keneen ku mu fa taxawaloon nga def leneen loo xam ne dana la xañ la nga doon wut te da yàqule leneen béréb boo xam ne dafa daan toog di liggéey di liggéeyal yàlla yàgg gi mu fa yàgga ba béréb bi sàppi ko sàppi gi mu ko xaw a sàppi ci xolam rek suñu borom dal di koy xiir nangami junni mellantaan yoo xam ne dañoo toll ne ay cuuji ganaar ñu samandoo ko sañu la wokkutu sañu la raf sañu la fëggatu sañu la jàpp benn dindi ko sànni nee na ma dal di xam ne sama bakkana ma jommal ndax wa ma asabaka min hasanatin fa min wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika mellantaan yooyu sam ko di ko mat mu daal di nee na ba ma xamee nag sama bakkan moo ma indil musiba ma daal di tuubaat dellu ci suñu boroom tuubu ay jeg aji jege yàlla tuubu ki xam yàlla ki xam na muy delloo ci boroomam ki xam na muy rëccoo li mu def ak na mu koy tuube ak na mu koy dabaatale bi mu ko defee melantaan yi daal di mel ne dañ leen a xëpp taal mu geesu gisatul dara benn melantaan jegeetu ko loolu la Abdullah ibn Salim di wax namlun kamis lur xaalil juuf fii zamin yulqaa lahu lmaru lam yalhum bi idraari nee na melentaan yooyu ñu ko sotti woon yëpp nga xam ne mu bu ci nekk ngir yéen a cuuju ganaar waaye itte woowul lor gi ñu koy lor mat mat mat yi ñu koy lor yoonam néewu ci faaliwu ko ndax xolam yàlla tiital na ko tiital goo xam ne te sopp na yàlla sopp goo xam ne te mar na ko mar goo xam ne mënatu la gis geesu gis lenn luy metti ak lu neex la yemale moo tax mu dal di way xasida googu fi saasi nasaxtu bi shukri shikayati fala ashku ilayhi dur fala ashku lahu durri duran wa durri afala mu ni daal naay far naqar googu ma xawoon a métit lu tuuti mat-matu melantaan yu bari yi tuub naa ko te far naa bàkkaar ba ak sant sa borom dootuma jàmbat sax jëme ci yàlla waxuma laa di jàmbat jëm ci mbindeef suñu borom lu mu def neex na ma danaa ko gàttandoo ak njëg ak xol bu sedd ak xol bu tàll mu ni nag kon dootuma tawat yàlla mukk sama lor sama lor sona ni jant bu di sooye durri mu ni mu bokk ci nattu yi ko suñu borom di natt benn nasaraan boo xam ne mas na koo tooñ tooñ gu doy waar tooñ bu metti boo xam ne bu doon am na ko naqari naqari na ko bi mu fa jógee nag moroom yi di ko tiital ne ko yow de da ngaa xamul sëriñ bii waaye daal mboolem ñi mas a daje moom ñi ko mas a tooñ ñëpp la leen ñëpp teg nañ ci seen bët yow fa nga jëm kenn xamu ko nasaraan la tubaab la waaye mu dal di tiit bi mu ñëwee xam na ne sëñ bi fu fonko daa rek la bëggoon ak këyit ngir tagg bu muy tagg yonent bi ak cant gi muy sant yàlla waaye indaale butéelu ankar indaaleem xar xarum xarum kooy ñëw jox ko addee defeenu nag ci kanamam ne du jóg mukk fekk sëñ bi fabul tànkam teg ko ci baatam nee na ma wax ko wax ju nooy wan ko ne jéggal naa la rafetal sama kàddu jëme ci moom ba xolam dal Musaa ga jóg dem waa ji ci xew-xew boobu lay waxe alaana lil laylata qalba zirtidaat min baadi ma jaa bi shaatin wa midaat gàtt bi mu indi